الشيطان الرجيم yow mii tey te démb bu amul njëlbeen yow mii faw di defe di mos nga mos te amoo jeexal ba faw yow yàlla suñu moom tey jaama ngi nii yaa leen bindoon te tàggoo kenn li ngay def ci ñoom sa machia la ak sa irada yaay borom coobe yaay borom nameel sa sañ-sañ rek moo ñu boo ne waaw déedéet bu kenn dootu loraat waaye moo ne déedéet waaw bu kenn dootu déedéet yàlla diggante daaw ak ren li mu ci andi woon te jëlee ko ci lu yàlla yàlla léegi ci façon léegi bu ne jël bi ci façon jëli bu ne ñi seen kaw la la ñu dee ñi ci biir hôpital yi la ñu dee ñi bëgg nañ di opéré la ñu dee ñi ci géej la ñu dee ñi rab moo leen fàtte ñi duwaa moo leen maam ñi oto moo leen mbëkk ñi dañ leen dóor ñu dee yoo yàlla nekk dee bu nekk jaaral ko ndamaayal ñu daaw ñu mu ci ñooñu ndamaayal ñu ñu ci ñooñu yàlla ñu yàgg ci yàlla tey jaam ñu yaakaar ñu kenn gëmuñu kenn ku lu yow loo def ci ñoom mooy lu def loo namm ci ñoom mooy li nekk yàlla ay jaam yu lott lañu ànd ak jaam bu lott ñu ngi dagaat sa yërmande di ci say tur di la ci say melokaan di jiin ci say jëf yow yàlla baaxal ko ma yow yàlla ku mu tàngee seetal ko ku mu méttee oyofal ko ku mu xatee yaatal ko ku mu ñagatee rataxal ko yow na nga ko sotti Seydina Muhammad ba mu rafetal jëmm jooju nga xam ne lu ñu mel nekkul te du nekk jamono mënut a mënut a am lu ak lu Muhammad jamono mënut a fank am lu mel ni Muhammad jamono mënut karabaane ba gam-gamle lu mel ni Seydina Muhammad kenn la ci mbindaakoonu yàlla dootul loolu li ko dund yàlla nga jàmm sahaaba yi yéegi nañ ci martabay mboolem lambiyaaw nga jàmm sa mboolem wali yàlla yi borom xutbaan yi borom xawsaan yi jaamul fardi yi fardul jaami ay xutbu zamaan yi abdaal yi abtaal yi nuqabaaw yi nujabaaw yi malaam yi yàlla yaay ki xam yow yàlla na nga fa yàlla yow yàlla ñu ngi di leen di sargal di leen tatagal di leen masawu coono ci jotaay bi kaw gi lépp ngeen fees jumaa ji lëndëmal ñun kese soomaa soom duñu mot benn sax kon lii mooy hijra ci yoonu yàlla yaa ngi ci bërëb boo xam ne sa diina ngi bugg fay nga gàddaay dem boo sukkale sa diina lii moo tax Seydina Mohamed gàddaay jóge Makka dem Madina quatre cent cinquante kilomètres ba diina am doole ba juróom-ñetti at mu dellu ko nga xam ne wala fekkoon baax ba tey yëpp naa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah gàttal ñaareel bi yaa ngi nekk ci jikko yu bon lu mel ni fen lu mel ni sàcc karabaane sàngara dorog njaaw woo guuj nga xam ne lii lépp yàlla gërëm ko nga gàddaay jikko yooyu dem ci jikko yu baax wax dëgg jub jokk defar baaxe jàmmal ñu lii gàddaay gàddaay yi loolu ngeen def kenn ku nekk fa nga jóge yaa ngi ko bàyyi Kandia ña jóge Saalum ña Kajoor ña jóge Njambur ña jóge Bawol ña jóge Jandeer ña jóge Ñanin ña jóge ba ku nekk bokk Sénégal li leen fi andi donc ne que lépp lu ñu nañ dem dimbal leen ba drapeau l'islam bi ci kaw waaye kenn ci yéen fa kam fa bàyyi xeebu kenn ku nekk fa ko yàlla teg fees na ko teg waaye ngeen sàkk seen sëriñ yooyu te ñoom ñu jëm sañ bamba am na lu koy buuy buuy te sàkkagul yàlla maa ngi ko nii mu yàgg ko mu jëm sëriñ si yëpp dafa digal seen taale saa su waxee dem leen kon ñu ngi sant seen di leen ñaanal gudd fan ak wér yal na yàlla yokk seen wilaaya yal na yàlla yokk benn yal na yàlla tàmpale xol yi ci jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu leen di ziyaare ci bés bi di yom Ashura bés bi nga xam ne euh, du bésu càngarte bés boo xam ne du bésu xumbaare du bés boo xam ne bésu caakaay la bés la bés boo xam ne delluwaat ci yàlla sukkuraat doolli laxasaay wéral sa pas-pas doolli sa ngëm seen ñu nekk bés la métti la fi yeexoon bés yu diisi la oyofoon bés yu wéeti ci la wéeti li mu woon bés yu la rafetee bés yi bés yi rekk tey mooy bés bu njëkk ci suñu jàmbaar bi suñu ñaari ki nga xam ne jant njolloor la ñëpp xam tàngoor di xayrul xadim Mawlana Cheikh Ahmadou Bamba mu bind ko bind mu des rek day jël ko ngir tey sol ko si yow doomu ne xamuñ ko woon waaye lu nekk ak jamono ku amul galaas boo ko bëggee jàngal ne si métti lool lu nekk jamono rek lay teel lu jëkk jamono dégg ko du yomb yoon ci nga xamoon na portable waaye bu ko xool saxaaba ñu tëlbal lan mooy wa yaqdimuna bi ghayri min makan ba'id lii mooy portable yaa ngi toll koo xam ne yaa ngi waxante koo xam ne ay guddi bëccëg ñu ngi seen digal yaa ngi toll saa ñu ngi fii nekk ci Australie ñu ngi ngeen di waxtaan lan moo def loolu portable yaa ngi toog ci saa bi am na ko toog Ottawa ci Canada mi ngi lay gis seetal li seen di sol tey image bi ñu koy yóbbu wa min makanin baaxi kon yoon bi bu ko xool saxaaba yi ñu tël ba lu nekk ak jamono pour na ne tey mooy bés bu njëkk ci bindab yàlla xamoon nañ ko waaye siiwal ko tey la tey la ko jamono soxla moo tax mu xaadimu la yuuxoo yoxoñ seydina Muhammad dagaan yërmande yàlla ne salli wa sallim ala man qad ajabi bala yawma alasta awala qabla zawi rasul moo ne salli yow yàlla loo yore ci mbaax man li ma ci bëgg mooy jox ma foo ko yóbbu waxtaan li man loo yore ci ngëneel loo yore ci yërmaande loo yore ci mbaax loo yore ci jàmm jox ma mel ni dañ ko ngir sëñ Tuba mu ne ala man moo te ka nga xam ne ajaabu moo tontu balaa ba bi def yëpp dajaloo ba yàlla na alastu bi rabbikum keneen dund du man ci njëkk na bale mooy Seydina Muhammad xam la woon su ma la gëstu teeloon ñu xam ko daal di wasalliman ala man qad ajaba bi bala yowma alastu awwala qabla doy kon ahad rek moo fi nekkoon ahadiya ahadiya nag xel mënu ko jëli ndax da ko jëf xel mooy nekk ak yàlla ahadun ahadiya ñaareelu jamono ko mooy waxdatu wala dëkk boobu moo doon mooy bés bi xaqiqatul muhammadiya di jëmm ci nga xam ne gannaaw jëmm ak yàlla beneen jëmm jëmmuwul budul jëmm la ñuy tudd moom la kañ tudd moom la kay tudd moom la wa huwa zikru wa zakir wal maskur ki ñu tudd moom la kay tudd moom la kaka tudd moom la. yàlla yàlla tojee. muy Big Bang al infijaar wal fajri wala yàlla asr ci la Muhammad feeñe xaqiqatu Muhammadiya muy bés yàlla toj ko ci waahidiya lépp daal di feeñ géej yi feeñ asamaan yi feeñ arsh feeñ kursi yi feeñ lawul mahfuz xalam mustawa aljana safara siraat jinne yi malayka yi kondor yi juuma yi lépp daal di feeñ ci waa jigéen kon loolu bés mu xew ndax war na góor ñu sol mbubu jigéen jigéen sol mbubu góor ñuy tëgg ay sama ci mbedd taajabul àll taalibe yi ñoom am taajabuna waxal sax yéen daaw beneen yàlla bàyyi leen te rey seen moroom taajabuna ngeen waroon a yéemu ci loolu dellu ci yàlla ci yóbbu ñële waroon a leen yóbbu yéen daw leen dellu ci yàlla ngeen di ree di caaxaan ndax yéen ànd ngeen ak seen xel taalibe ñoo doon wax loolu taajabuun ñu ne taajabuun damay ñëw ci réew bi laa defoon bu ñu demee béykat yi tabaski ñu denc tànk ñeent tànk ci waa ji dama ñuul kukk ah ah bu dee bi bësu tamxarit ñu dagg am balaa di ko dagg nga am tuuti ganaar am tuuti ndawal togg ko bu guddee nga lekk siin siin boobu wala baase boobu kii bu mujj ñu daal di ko dànk dànk du rek bool ba ñu daje def suuf ci digg ëtt di ko dóor ba juróom-ñaari jiit kit daal di teg jiitu bi ci kaw bu a mujj loolu yëpp fekk gannaaru dëkk yëpp sàcc bi di ko def fête des valeurs di tëb bi rek jël kaani boole ko kooba boole ko doomu daal di ñëw ci nguuru jàmbur di ko ci gànnaar bi ñu mën a sàmm nga jàppale leen jaay lii daa jegoon kon lii laa fi fekkoon lii laa fi fekkoon kon siiw bii mu siiw maa ngi sant yàlla du ngi sal waaye fa amaa bi ni'mati rabbika fa haddith maa ngi koy santee borom bi subhanahu wa taala dama yàlla fajee yàlla yàlla sax yaakaar yàlla yàlla suñu jaamu yàlla jaay Seydina Muhammad lii lañ doon def lii moo doon tàmbali waaye wane na tam xel moo njëkk ci mbindam yàlla léegi ne feeñ na fan moo tax Cheikh Ibrahima ñu dama yàlla guddal fan li mu ne mbàpp yàgg nga jëm sonn nga ñaanalal jaar ñu yeedeel ko sa yaram melatul ni mel fit baa ko waaye magee ñu mel ma sant ko yal na yàlla dugal fanam yërmande bi mu am ci man yal na yàlla may ko lu ëpp loolu waaye xanaa mu wax euh, li ñu waxoon Cheikh Tidiane Al Maktoum Cheikh Tidiane euh, nit yàlla bu rëy boobu leen ñu jamono mu jàkkaarloo taalibe li ma li ma xamoon ñëpp wax na léegi damay dégluwaat sama gàttal di leen ko ñetteel ba xale yi toog ñi koo ci jox micro bi mu gàmm rek waaw ma ne xanaa ma jaar moom ci li ma xamoon yëpp wax naa rek ma jaar ak li ma wax yal na yàlla fay Cheikh Tidiane bu baax moom abu na abu bari waykaan dem xabar rani na bi cheikhan ila ahli dahri kii bu ngañu woon ci ñu mu jëm alhamdulilah dañ ko yàlla maye yàlla nañ ko fekk ci ndey yow Cheikh Tidiane ñu toog ci ndey yow Seydina Muhammad ak ak baay ñu baax yi ak maam ñu baax yi jaa ngeen jëfale kon mbir maa ngi nii xam ngeen li ci xewoon yëpp jarul ma jaaraat yow ma jox ko am na ku fee ñoom di abul basar sayyidina Adama mu jóge ci fale li ñu doon tuddee aljana ñu wàcce ko ci suuf si xamuloon xiif mu tàmbalee am xiif xamuloon génn te doo nelaw mu tàmbalee am génn te du nelaw fële bu ko neexoon mu nelaw amul guddi amul bëccëg aljana amul noor amul coono amul lool noo bëgg mu mel aljana doo xolli doo lelli aljana amul xoox aljana amul pepp doo fiiw doo fël doo ñaq doo dem àll doo dem war li lépp nga jëloon yow ci suuf si dafa tànn kenn. dëgg la jam amoo dal xëy na dina jóg sa tànk di tëj ah bés bi la ko yàlla jeexal est-ce que lii bés bu ndaw la déedéet est-ce que tey bés bu mbaare la est-ce que caakaay la. est-ce que poodine la est-ce que ay góor yu sol malaanu jigéen la est-ce que ay jigéen yu sol malaanu góor la est-ce que bisu sàcc sàcc la déedéet Idris alayhi salaam ci la ko yàlla mooyoon maataamu bu kaay mu daal di njëkk a bind mooy somaali yu ñoo njëkk a bind ñu ngi Bagdad foofa ci bilaadu rafida yi ñoo njëkk a jël xalima bind doon nekk ci Idris turam dëgg dëgg di Humus ñu naan ko Humus mu xaram am ñu naan ko ak noonu gaal ba gaawee woon ca mbënd mu mag ba gaalu yoon yàlla ñoo ci dëkk bu ñoom montagne di diw di ca tal abbal boo jógee Bagdad nga dem Sidini ñëw Karkouk daal di ñëw Ninawa ñëw Mawsil nga dellu dem ci cinquante kilomètres wala soixante boo yële ci buntu dëkk ba cinquante boo dem ci gaal bi nekk soixante kilomètres la gaal bi dafa doon doon gaal boobu ñi la gaale waatee àddina di dundal lii ngay waxe woon dëkk ñu tuddee al Ahbar ca Irak da ngay jóge Bagdad daal di yoon bi jëm Anbar nga bàyyi ko ni Diyala nga jël yoonu Karfou ci Idris mooy dëkk ñoom Saddam Hussein nga ñëw Ninawa dëkk yoon yàlla Yunus daal di soog ñëw Musil fa la bàmmeelu caatu yoon yàlla Adama nekk ak yoon bu tuddee Hizqil nga dellu gannaaw na ni ku jëm Arabie Saoudite wala Jordanie lu dem ci soixante kilomètres boo duggee ba ci gaal ba fa mu nekk wala cinquante kilomètres boo yemee ci buntu dëkk bi mooy talaata nga jot xalaat gaal yi ñoom yàlla ñu ngi gaale woon li ci bés bi la woon Ibrahim ci la génne ca safara ci ko nangu sa dugaloon yoon ci yàlla Daawuda ci la ko yàlla jéggal yoon ci yàlla Suleymaan ci la nguuram delloo ci moom yoon ci yàlla Muusa ci la ko yàlla musal a jël mën na ko labal ca ñëpp ga labal firaaw na yoon yàlla yunusa ca la génnee ca biir jën ba yaaqu gannaaw gumba ay at ci ay fere doomi baay ci la muccee delluwaat di gis da dem yoon yàlla yusuf ci bés bi yoon yàlla yusuf ci la génnoon ca teen bañ ko isa alayhi salaam ca lañ ko bëggoon a daaj ci ko ayuba saabir feebar ba nëb ba saxe te la ko yàlla delloo sagoon bi njëkk a wàcc ci àddina tey la salaam ci lañ ko bindoon ak jabrail jibril ak jabrail jabrail mooy malayka yi nekk ci la woon contrôle ci lañ ko bindoon ak mikail ci lañ la bindoon kon lii bés la bés boo xam ne lii dina ci doy mooy fi mu bëgg a jëm mooy ci bés bii am na secret mooy secret dund tey la ko yàlla digloon secret dund mooy xaj tey jii la yàlla soloon mbubbam boobale bu doon yàlla dafay sol mbubb ci waxee yàlla dafa ne dafa ne malayka yi bind leen sama mbaax bind leen sama mbaa malayka di bind di bind bépp ni ñeenti junni mu ne doy garabu adduna yépp buñ ko defar muy xalima géeju adduna yépp ñu def muy daxaar mooy encre di bind sama mbaa dana jeex ba juróom-ñaar bi jeexal du tee muy soxante bu ñu jële ci biir kon doy yàlla seddale ko turam yooyu yi mu jox ko yi mu yóbbu ko kursi yi xalam ci lay bindee te du taxaw mu yi lawhul mahfuz ci lañ koy bindee te du beer lii ci la aljana di doxee te du sàppi du sàlli lii ci la safara di doxee du fay du jiim lii adina lii nit ñi lii malayka yi mu des junni ñetti téeméer ca tawraata ñetti téeméer ca injil ñetti téeméer ci zabur mu des téeméer mu feeñal juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci alquran mën na ko benn yu mu lay aala moom la war a génnaale yal nañu ko yàlla xamal. moo tax inna lillahi isa wa dina ajma yàlla mi ngi ne juróom-ñeent fukki ju ak juróom-ñeent yi mu génnee ci alquran nee na ku leen sàkk mu mokkal bi ku leen sàkk dund leen nee na waxul ne da nga dugg aljana dafa ne xam nga dugg aljana daxal aljana xayyun daf cee bokk xayyun dafa doon tur boo xam ne tur la melokaan la bés na ko tey la ko yàlla sa xolal boppam xayib moo tax ma leen doon naan na ngeen jàng xayib ci famille boo deewoon doom bu ñu ëmb doom bi dina judd ba tekki duna la sa gannaaw te li yombal kër yi koy bëri seen gannaaw raaf na dañoo bàyyi ko dundal ah moo tax bambal yi nee na ñi nga xam ne si la léegi min daal di yàlla jokkale badaniya sakafola cayele ay min joko hulu kan bu yooni bammel ya nooye kan ko sul mooba waaye bu jaalekat yi bëre kamu bàyyi gannaaw mooba kon boo bàyyee doom bu baax rek sa gannaaw lu sa fay waaye boo bàyyee doom bu yées du defal la nga defoon noppi moo tax ma ne leen na ngeen ko wiir ci fan yi rawatina démb ci guddi boo bàyyi woon sa soxna mu ëmb yi doom ba dana judd ba tekki boo defoon benn mu teg ci juróom-ñeent muy bu yàlla yàlla may loolu doom buy jooloo ay way di yàlla ci yàlla mu bu xayin boobu tey la yàlla solal ci sama xale ma niw teg ko muy nit ci xayoom boobale ci la jëlee ñeent teg ko muy ci xajoom boobal ci la jëlee neen kii nga xam ne duñu neen yi nga xam ne duñu ëmb mu loolu ci biir dañuy neen bàyyi mu dox ko naka jël jël dafay gas nenam suul mbëtt dafay gas nenam suul baa moo ko dafay gas moo ko boob xayil moo ko boob boobu xamale kon xayil boobal moo taxoon ma ne nenam loolu laa ilaha illallah yaa hayyu doomu sa toog ne lu may def léegi doomu sa toog ne lu may def añ doomu sa toog ne lu may def reer doo dégg doo fand te mbokk yi ñàkk baaxul sëñ bi daal ne almaalu saabudu diin alal mooy saabu diina jàkka rafet léegi alal la nga pomp ba mooñu miskin léegi alal la kiñ bëggoon a gàcceel nga fayal ko borom léegi mu bañ a dem ci kaso bi dem këram alal la kon alal bu baax ci loxo bu baax ah nga wax yow yal nañu may yaa rabbi danaa dem na balaa may dee ma wax leen ma bëgg a wax mooy ci bés bii la yàlla njëkk a wàccee neew ci weeru yaay Awa léegi ñun ñu ci nekk kenn ku nekk da ngay soxla vitamine na nga lekk nangam nga am vitamine A na nga lekk nangam nga am vitamine C. lekkal na nga am vitamine b lekkal na nga nga am ferñeent nangam xale bu tuuti du lekk dara ci yooyu meew bi ci mu gën a teel a màgg màgg ana ban secret moo nekk ci lekkal orange nga am vitamine nangam lekkal sukame nga am vitamine nangam lekkal suukar nga am vitamine nangam lekkal xorom nga am vitamine nangam te liir bi moom du boo du lekk lenn ci te li muy màggee yow doo ko màggee te vitamine yooyu yëpp yàlla dafa ko ci kaw ci weenu yaayam mooy la wa hadaynaahu najdatayni najdatayni boobu ñu ne yoonu aljana yoonu safara déedéet najdatayni najdayni najdatayni bu liwee yàlla tàngal meewu yaay bu benn yu dul li kan moo mën bu liwee ba ñëpp di kotkoti yàlla tàngal meew ci weenu yaay liir bi namp dootu liwal bu tàngee ba ñëpp di upp di ñàkk liir du ñàkk lu tax yàlla seddal ba mel ni galaat bu ko nampee rek mu daal di am seddaay waxaale yi naaw na الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وهديناه النجدين وهديناه جند من الجند amagul xel lekkagul ceeb amagul ay bëñ mënagul lekk vitamine C te ya koy joxe mënagul yëy vitamine B12 ca la koy jot mënagul lekkatu lu koy jot vitamine A yàlla ne weeru ndey joor bi ma def ci lu suukar bu yaram bi soxlaa suukar bu ko yaayam joxe weeru càmm du ko jël waxaate yi naaw ñu jubal ko naja day na ko jëlal weeru ndey joor suukar bi sa yaram soxla la ne kan moo def bu yaram bi dee ba soxla xorom boo ko jëlee weeru ndey joor du ko jël càmmoñ lay jël ndax xol moo am xorom rek moo am suukar te rek day joor la nekkee kon reenu day joor suukar lay jël xol càmmoñ la nekkee te xorom daf caa nekk xorom lay jël wa hadaynaahu najdayn wa hadaynaahu gindi nañu ñu wa hadaynaahu may nañ ko xel xam ne suukar bi mu soxla tey ci weeru day joor la nekk moo soxla bi rek tey de yaramam su euh, xolom la soxla waxalee naa am na jafe-jafe jëloon leen ak càmmoñ bu ko yaayam joxee du du du du noppi dafay jël rek foog mu jox ko ba tey xool dafa tàng tey dafa sedd jox ko weeru càmmoñ boo ko joxantee jotam du noppi rek dafay jël rek dafa ne um um ba sonn du noppi tant que joxoo ko bi koy jox tàngoor li moom dem du noppi waxalee naa ko na di leen. bu tàngee ba ñëpp di ñàkk liir du ñàkk lu tax mu jooy boo ko joxee bu càmmoñ xool moo ko nekk dafa tàng mu daal di jooyam nga jox ko mu ndey jox mu sedd mu naan ko ñàkkam daal di dem waxa day naaw nga dëgg te bés bii la yàlla defal loolu est-ce que nit du xalaat li ñu yàlla defal ci bés kon kenn mën na fay yàlla bu fooyee yaayam addina fooyee la ku tuutil yaayam adduna tuutil la ku noppiwul ñu amal yaayam kenn du la noppil kenn du la déglu bu nit ki doon am ñaareel bi yàlla ndee baay boo taxagale sa baay nga ko taxal sa yaay adduna taxagal la doo doo doo ko kenn di ko yomal yàlla boo amoon agrégation am doctorat dugg ci kaaba gi di ko naan zamzam sa baay gërëmu la sa yaay gërëmu la doo tekki sama ko mi rek nga yow ñaata ko am licence ñooy liggéeyal ko xam ne amul certificat kële barkeel na yàlla fay yaram te yemul boobu de alam na yàlla ay nay waaw mi ngi naan mi ngi xool ba ci yaram yaram mi koy xool mi ngi jàng jom mi ngi jàng ñi de ëllëg du nangoo lekk bu mu ànd ak ay ñuy lekk parce que ba muy naan ba ci yaram kon tey jii tant que boole wax ni ay nit mu lekk du nangoo lekk moom lii moo tax jullit du lekk bàyyi moom man jullit ndax dañ ko jàng ci weeru yàlla tey jii nag da ngay jël sa doom jëf ko bii doom mu màtt moom kenn du beneen bët kon bu màggee boo ko jotee palaas bi dama ngeen lekk ci biti mu ne yaay dañ koy jeexal waaye dafa ko dugg ci néeg parce que loolu lañ ko yàq tubaab lay doon ci jikko waxuma tubaab ci nit de tubaab si nit ñi la comme ni ko moom kenn di beru ndax ba muy nangu daawul gis beneen bët bi borom la doon di ko mag ak coxam waaye mu ngi nangu di gis bëti yaayam bu màttee yaayam doon ko tuuti waxaale yi naroon na jëlee ëllëg du lekk bu du mukk yeneen bët mu ànd ak ñoom boo ko joxee ne duggal ci biiram du nangu day génn bokk ni ñu jëlee wa shafatay buy nangu seetal tant que lii amul ay bëri bu jaaraale dina dina ko du saafara lii sànq amul ay bëri bu ko yaam di nàmpal même bu jaaraale amul njëganaay du jaaraale lu tax des fois ci wàllu kaw seize mille cellulaire cellule moo leen di xalaaya azakiya wala xalaaya al xay ay cellulaire ay cellule ci kaw seize mille la ci suuf seize mille la ñaari seize mille mu doon trois cent vingt trente deux mille kon kon bu demee nag ba tàmbalee am bëñ mooy wuutu seize dents ci suuf seize dents ci kaw mu bool booloo daan ba trente deux dents lii mooy bëñ bu boobaa boo ko defee leen te defaloo ko njëkk naa dafay sàqat dafay jàmbat dafa day ni te xale saa su xale xàccee meew yàlla defaree lu séeréer daa ko xa seeta ñaata junni ci ay cellules ñooy dee ngir doomu aadama na dund saa bu xàccee cellules yooyu ñoo koy andil meew jagat daal di wàcc sàngal bu dee ba tàng bu bugg a jéggi dayoo yàlla andi laaw laaw mooy ndox mu nga xam moom di génn ci meew ci ron balaa meew yi laaw la dund laaw mooy lépp lu rafet ci olof moo tax ne laalo ca mbëb wala laalo ca muy waaye laalo mooy ndox mi génn noonu ndox moom bu génn mu sedd deret bu génn mu tàng boo xosee nga daal ko deret génn boo ko bëndee meew mooy génn lu xonq ak lu weex lépp ci benn bàq kan moo def subhaana lil ibbi subhaana lil mulki wal malakut kon wér nañu delluwaat ci borom fii la yàlla jaar wa alayna wa najaa kon xayu boobu la dëkk bi la amoon xayu dix huit la fukk ak juróom-ñett la ah xayu fukk ak juróom-ñett la xaaba huit la yaaba dix la dix ak huit ñaata la dix huit dix huit fois dix huit mu jël la trois cent vingt quatre mooy secret salaatul faatiha wallahi moo tax benn kenn julli salaatu du moom ñaata xaq moo ci nekk naasil xaq bil xaq muy ñaar xaq qadri muy ñett xaq xaq bu nekk cent huit la cent huit fois mu jox la ñaar trois cent vingt quatre mooy wa kalimatullahi lu yàlla ca kaw bu ñëw ñëwoon ci suuf te yàlla na ca kaw ci kaw ngay jamono ngeen di dund ba ngeen boole ci laa ilaha illallah yaa xayy lu ngeen sumb dana sotti lu ngeen jéem dana àgg lu ngeen doog yàlla may leen jàmm kon jàmm bi solo boobu bu ko yàlla mooloo bu ñu demee nga def ko trois cent trente deux ko yàlla barkeel te ah trois cent trois cent vingt quatre maa ngi jël trois cent vingt quatre trois cent vingt quatre te trois cent vingt quatre boobu mooy caabi àddina du yàgg dara boo buggee jot Sénégal da nga ne zéro zéro deux cent vingt et un ah bés a ngi ñëw lépp luy ubbeeku ci àddina neuf moo koy moom la yoon jël non soixante trois ans trois ak six neuf ah moom la Aboubacar dundoon soixante trois ans muy neuf Omar loolu la dundoon muy neuf Ali loolu la dundoon muy neuf yàlla génne maanaam mu dund quatre vingt trois kon 63 bu Yonent bi 63 bu Aboubacar 63 bu Omar 63 bu Ali 63 fois 4 mu jox la 252 252 ñaari 2 muy 8 ak 5 bu bokk mboole muy 9 waaw waaw muy dund Seydina ren ñaata la ren mooy 1440 1440 ren loo ci yëngal na ngeen yëngal waay waaye bu leen yëngal ngeen ci dee na ngeen yëngal ñu nooy waaw ngeen yëngal suuf bu baax yàlla may ñu alal may ñu masakal may ñu teraanga may ñu teraanga mustaqim yàlla yàlla yàlla léegi ko léegi ngeen am diplôme léegi ngeen am xëy léegi ngeen am ngor yàlla ak kéemaatam ak yoon yàlla xaaxal ndax yàlla ak ñu ngi tuddee sala ak ñu ngi tuddee Allah ak boobu ci la yoon yàlla Isaaqa juddu woon yoonam ci la bàyyam di yoonam Ibrahim doomam di yoonam Yaaqub sëtam di yoonam Seydou Youssouf ak bu ak kéema boo ci góorgóorlu da nga am yàlla dégg nañ ko doy kon <laughs> bàyyi ala ji bu baax loolu ndax ma dem bu baax loolu yàlla jiw bi daal yàlla yàlla yërëm ko. yàlla ji fekk nañu Maodo Malick bi. ñu toog ci léegi yow Cheikh Tidiane. ñu toog ci léegi yow Seydina Mouhamed. ñu toog ci léegi yow bu baax la wax. yàlla jiw bi daal sant bu mu fanaan ñëpp am yàlla. ñëpp ñëpp am Seydina Mouhamed. Maodo Mawla lan ma dem waaye dina ko bàyyi mun ngaa dem. alhamdulillah. kon ma yem ko dina yem ko. Seydina Ousmane. kon na ngeen koy yëg limbo moo tolloo ba kalimatullahi hiya al-ulya boo bindee ba kalimatullahi hiya al moo la jot trois cent vingt quatre te trois cent vingt quatre ba tey mooy neuf ndax trois la ak deux muy cinq deux ak quatre muy neuf encore moo tax kenn de fukki fan ñëpp ci juróom-ñeent fan la ñuy def yàlla danaa yëkkati sabab bi waaw nga tàmbali nga naat nga ne kenn doo ko yeggal sama tool bi jëlee nii la ak ci dolli doo ko ci dolli yàlla yàlla bàyyi yàlla maa ngi sant journaliste yi euh, rajo yëpp euh, ñu ngi teew démb ba léegi ñu ngi baagal euh, Al Madina Al Baay Al Fayda ci Saloum FM Saloum FM Fatick FM RD RD Belgique Walfadjri Pakala FM Daara Jowas FM dimbala leen Sud FM dimbale leen ba nga am lu mel nooy RFM dolli jigéen bi dolli nee nañ ku lim juuma ku lim doo natal lim baax bi yëpp presse en ligne ñuy bind ñu nekk ci xos internet internet internet ñëpp naa ci sant seen gërëm sécurité bi ñu sol mbubb renseignement généraux euh, ñu fi nekk gendarme yi solo mbubb police yi solo mbubb lépp maa ngi leen di sant yéen ñu sàmm ummat Muhammad yàlla yàlla sàmm leen ngeen di yàlla ngeen di tabarke seen mujj yàlla bu mun yàlla yaa ngeen jëfandi euh, bu njëkk wallahi bés bi Seydina Omar moo ko sàmm gannaaw Seydina Muhammad euh, dafa mel ni boo demoon suñu maam yi ne leen maam kañ la judd mu ne maa ngi judd at ba dërëm lii tax ah lii du waaye moom yi maam kañ la judd mu ne at bi ñu tegee naa yu mari lii tax maam kañ la judd mu ne at bi suñu tegee te defee nan la loolu du dal dat la ci ñëwoon waaye doowul dat bu mun a mootale ci addina dat la nag daanañu date

gannaaw wala jëkkër lii jamonoy an-Nusayra la xewoon ca Perse Omar bi da ngay wàllu yàlla dafa dalal lu ñuy jëlee la jóge ci garab yi lu tax ñuy jël la jóge ci waa yi lu tax ñuy jël lu jóge ci waa Paris lu tax ñuy jël lu jóge ci nasaraan lu tax ñuy jël lu jóge ci yahudi nañu jël li boo ci Seydina Muhammad nañu jël ci gàddaay yi nga xam ne ci la l'islam kon leen ci gàddaay bi mooy mille quatre cent quarante kan moo ko defoon Seydina Omar bin Khattab ndekk am na ku umma jënwoon te yenam gën a di l'islam dikk na ba am juróom benn at mu soog a dugg waaye ñoo ne ba jël deuxième position te sahaaba yi doon nañ cent vingt quatre mille comme yonent bi cent vingt quatre mille sahaaba Omar ñëw jël deuxième boo demee fañu tëdd yonent bi dafa tëdd benn xasab Abubakar tëdd benn xasab Seydina Omar tëdd lu ko may mooy dëgg moom moo njëkk a dëgg moo ko kenn ci ay sëtam mooy Abdul Malik bun Marwan moo njëkk a dëgg xaalis mu ne sax ñuy jël xaalis tubaab bi nañ dëgg suñu xaalis ne ko ci la ñu bindee xaalis et puis shahida Allah am na laa ilaha illa moom Abdul Malik bun Marwan moo njëkk a dëgg kon ñun tamit yéen ñu ngi baajoo ci xaalis tubaab yi li ñu sàmm indépendance économique bu ñu jëlee suñu alalu bopp rek lépp ñu raw ci monde Abdul Malik bin Marwan loolu la woon fii yëpp ñu ngi wéy ci waaw keneen suñu économie du dem waaye bu ñu bàyyee alalu jàmbur jël suñu alal lu mu xeebu danañ ko jëriñoo pourquoi benn euro doon six cent cinq cheikh yaa mujj France ñaata la six cent six cent cinquante benn euro seen benn dërëm téeméeri dër ak fanweer ak nangam lii ay chiffre la Abdul Malik bun Marwan moo njëkk a dindi bi ci mu jël xaalis bi ci shahid Allah annahu la ilaha illa Allah Omar nag moo njëkk a andi dat ne nañu bàyyi dat yoon yàlla Isa nañu jël suñu mooy Omar moo def mooy Omar Omar papa mooy Xattaab Xattaab kan mooy papa ñu fay kan mooy papay kooku Abdul Uzza Adali kan mooy yaayam Hamzama kan mooy baay kooku Hashim bu ndaw di sët ci Hashim bu ah yàq bu dee ci la mën a yàq ah, mooy Faatumata bint Xattaab doon soxna yi nga xam ne baayam moo njëkk a bañ di si dundal zaman mooy tey mun a faaw yi ñoon balaa yomante bi mooy taay bun tey ah Omar ba julli ci làqatu mooy nañu génn ña nekk ci seen làqatu lu tax ñu nekk ci dëkk di làqu keroog la lislaam moon ñeent fukki nit keroog lañ génn juróom kaw ku génn ne ah julli di kuy nañu tey laa ilaha illallah ba ci dëkk bi buñ leen ne gis Hamza ci Rambal gis Omar ci Rambal ah nañu delloo pour fay na danay baax waaw man boo am nga yëngal tuuti baax na la waaye waxuma yu mel aywa Omar ñëpp dellu ñun si kat wër Kaaba gi dellu Omar ñoo taxaw ne lu tax ku tuub ngeen duma ko man tuub naa laalu leen ñu ne sa nijaay moo la gaaral mu dem si nijaay bi ba garanti wér di yàlla di jël mu ne Omar day moo tax man maa taxoon ngeen bàyyi ko féer na ko Omar a boobu mu ne ci lañ tàmbale di ko lu bañ may ko bañ li ma weq ma weq ba ma dóor leen ñoom ñëpp ñu daw ma ne alhamdulilah li dal jullit yëpp dal lii mooy l'islam l'islam bul ne ñaw xamoon naa ko déedéet da ngay ñaan li nga am ñëpp na ko ñëpp am ci jàmm li nga am ci musiba bu mu dal kenn na yem ci yow te ñu ñaanal ko yàlla jàmmal Omar xilaafa fukki at la fukki at ak juróomi weer ak ñaar fukki fan ak benn fukki at juróomi weer ñaar fukki fan ak benn lii la def ci xilaafa waaye ci la diina déparé ba yegg ci Irak jóge Irak ci jamono ci la islam jóge Makka daal di Irak yëpp dugg Irak ba dem Afghanistan ba yegg Pakistan te mooy biladu ci ci biir fukki at diina jóge foofu ba ñëw Égypte ñëw Libye ñëw Tunisie ba ñëw Algérie ba ñëw Maroc mu baax Ousmane jël ko yebal ko ñu tuddee Moussa bun Nusayr mu ngemb ko ñu tuddee xaar Saad bun Ziyaad mu jéggi géej gi ci Bagdad ca Hamza dugal islam Andalus mooy Espagne ba juróom-ñetti téeméer ak jur di nelaw ñu mën ci moom est-ce que du ci nelaw lañ toog tey ban catholique moo génn di màggal Tamxarit ah te ñu ñuy màggal vingt premier janvier tey mooy premier janvier est ce que du ñu daloon julli bi ba ñu génne leen espoir gannaaw juróom-ñetti téeméer la ñu ñàkk boobu jàkka yépp ñu def ko église jumaa yépp ñu def ko cathédrale moo tax maa ngi bind benn téere bi ko alka nafsi aydan ala ilal mos kama bakayna sabiqan ala hilali amali ndax ñun danañu sàngalaam danañu sàngal jooyaat ci kaw baytul maqdis naan yow di jël nañ naka ni ñu jooyoon ci ànd bi ne tubaab yi jël nañ dañu jëm ci leen lu yor hal tanabbi aydan ala hilali quds kama bakayna sabiqan ala ala hilali amali ndax danañu sàngal bay ci tund Jérusalem ca Quds ne rëcc nañ naka ni ci Espagne na engrais bi dina génn nañu xool Omar moo liggéey li yëpp Omar boobu moo njëkk a def post di yóbbu ay weer bu faatu mu yor sa njaboot dina koy njëkk def ku dem ba sëri gaal ñu jox la kenn social bon gouvernance buñ koy wut ci Omar lañ koy wutee moo njëkk a def daara alquran ah Seydina Omar moo ko di fay doom ci Baytul Maal mu may xale yi feet àllarba ci ngoon alxames ak àjjuma ci suba alxames mu génn filiyaam toog ci buntu jumaa Seydina Muhammad ñu xale yi ñu leen defal teere ñuy tëb di tëb ñuy tànn di tànn muy ree mu ne pression bu ëppee dafay explose nañ may xale yi ñu fa dem di tuub fii fan la toog moo tax am na benn tubaab bu ñu dee maay xel xaar moo bind al miatu al xaalidoon wala al xaalidoon al miat téeméer yi nga xam ne dañoo éternel deewul seen yaram moo fi nekk bi waaye ñu ngi ne Omar la jël bu dul quarante rek quarante la ko def seen yaa ko fan la ko def quarante la quarante quarante dama yàlla bàyyi téeméeri nit ñu jël ku dul julli julli ñu baax mu jël Omar def ko ñeent fukk ak ñaar sama seetlu Tuuba wala mu daawul yàq na ka teg fekk suñu kilifa yi dañuy yàq Omar dafa Medina mbedd yaa ngi tilim ay pax ndox di wala ngar mu woote ci jumaa ji ñëpp daal di ñëw mu ne suba na ngeen ñu daal laa ba julee mu ne suba na ngeen ak ay bik ay xeer ay yàq dëkk bi na set kat bugguma fekk benn dara kenn ku ne sa buntu la boo ko jëlee salte naa la kàcce te dana ko def verkale lu ëpp la am yëpp ñu fàtte ah ñu ne Omar mi ngi ñibbe mu ne fekk nga wax wax jëriñu mbooloo ñu jël alalu mbooloo pare nañ ci jëriñu mbooloo kenn ku nekk dugalal sa loxo sa poche bi ñu tey ministre bi oto mbindaan bi oto jardin bi oto carburant état bi téléphone état téléphone yi lépp nga koy jëfandikoo kon la ñu jëm moo tax ba léegi après ñu naan ci ndoxi ndoxi teel ginnaaw naa de tawu bopp ñaata xalal seen jàng yàqu amul lu leen fayal yéen a ngi yëpp yéen a ay bor ay lislaam lu doon liggéey la toolu booba ba ca kaw toolu booba mooy lan ña jiitu la ñor ñu lekk ko la ñorul ñu jël ko sànnante tey ñoo bàyyi ñii di ci kon na nit ñi di koy bàyyi la ñor dana ñor ñu ñëw ci gannaaw rek lekk ba ñor ba nit ñi bu ñorul dugg di ko sàrante di ko sànq maa ngi jël maa ngi kër gi di am na jëlaat maanaam nee nañ sànqal na ci nguur na nga na nga leen bàyyi wallahi sama mag sànqal ma ci ñoom man dimbal laa ci ñoom bés bii sànqal man tëj nañ ma kàttan nga bés bi dinaa ko nekk ñeenti yoon tegoo di ko tëj te diina rek moo tax tey kenn tudd du sangoo te ñu mujj ñu dara du laa ilaha illallah muhammad bu yàggul dem nañ kalaama ma ci benn ministre na yow yaa moom rajo bi te sëriñ saa njëkk ci yow kii daf leen di contre mu ne kii daf ñoo dimbal duñu duñu duñu andi duñu andi lettre bu ziyaar duñu andi lettre bu màggal duñu andi lettre bu gàmm duñu andi lettre bu cant kii daf ñoo bàyyi ñu yor te ñu yow ñu gis de gàmm yoruñu budget màggal yoruñu budget cant yoruñu budget siyaar budget bu ñu defalee réew mi la ñuy jox sëriñ si jël ko nan la ñuy liggéey réew mi kii daf noo bàyyi suñu jàmm kii bëri kay seetaan la muy gis bu ko mbër bi gisoon ngeen di ko daal mu ne kon kii dafay seetaan dëgg la ñëw buñ ko toppee ñu am jàmm kooku daal di kooku daal di daal teew dem yoon sama dund li rek soxla ma ñoom passeport ndax dox naa juróom fukki réew ak juróom ñaar ñaar fukki réew ak ñaar arab fanweeri ak juróom mbiru arab du kër laa soxla ci ñoom kër gan yi ci Sénégal yëpp ñoom ñoo ko tabax sama bopp a ngi ne cent soixante-quinze millions seen dërëm su cee dem man jëluma seen alal comme lu ma leen wax dama leen di dimbale dispensaire bi juróom-ñaar téeméeri jigéen ñoo di wasi kenn fayul ticket kenn fayul accouchement kenn fayul saal maay toog gaa di la jox man man yàqul dund gi dara école am ni juróom-benn téeméeri élève gattax la woon maa ciy jàngale te Cheikh Ibrahima moo ko yore yal na yàlla dundal ko kenn du fay français arabe anglais informatique man maay fay état sans budget kon ci yàq na réew man yàqu déedéet dëgg ak yàlla bi nag wallahi bu ma ko doon wax ñu yóbbu ma bàmmeel wallahi la ilaha illa allah bés bi la ñu njëkk arrêté danaa ñëw ci Seydina Omar lan moo tax ñu arrêté na sa tengoo ci waa Jodi Ndiaye doomi maam Sirem Mbodj taalu ñëpp nee na ko bàyyi tengoo ba Ablaye Wade ñëwee ñëpp dem ci Ablaye Wade Senghor jox ministre affaire ministre de finance ak économie jamono jooju ne ko Saalum yëpp nañu dén muy joxe ay camion Scania ay car Berlier ay car Fiat ñëpp delloo ci delloo ba mu def kenn mooy Ousmane Diaw ñu tëdd yàlla yàlla fay nit ki da ngay dëgg jaay sa ngor baaxul këram boo jógee gendarmerie balaa nga yegg AVP mbedd bu njëkk bi kër bi jiwir law léegi ñu koy def état lu set wecc la foofu la Ablaye Wade ñu yëpp a def congrès boobu numéro deux bi mooy Kara Ndiaye man ñu ne naa wax ci diina yàlla ngir xool yi nooyaat ñu joxante loxo mën a dimbala jël Gott. ma ñëw ci conférence ma ne sànqal ko yàlla at bi yëpp cinquante deux dimanche juróom fukki dimanche ak ñaar catholique yi dem église sangu ba set te sa loxo nga dem église delluwaat julli ji àjjuma ba àjjuma te duñ la may mécanicien bi day jóge ci garage am lu mën a dugg ci biir jumaa ji ngir mu bëgg dañoo kii ci ron quartier bi lay jëlee te téeméer boo jël quatre-vingt-quinze jël la li ban injustice la Noël ñu jox xale yi semaine Pâques mu jox xale yi quinze jours di leen def yeneen festival quinzaine nationale de la jeunesse jox leen Toussaint Pentecôte attention fête des pères fête des mères fête des morts gàmmu gënu ko joxe boobu gàmmu am woon feet ci Sénégal tam xarit kenn du ko feet dama joowee ni dama pare yor si ñu wax police daal ma gis ñu yóbbu oto bu oto bu doy wax doo fay de waaye neexul mën a dong ci biir tey moo ne waaye boo ma neexul lool moo tax bu ñu naan commission bi neen réew moom lay jàpp mooy ba muy tànn gis ñu commission keroog man kenn la ci Sénégal yóbbu ma police ko mel ni criminel di ci biir yow xanaa dafa ngay ngay wax bay tudd Senghor man Senghor doon naa la kese waaye wallahi yëpp yu jamono islam moo koy jox ne danañ leen danañ leen tëj sans appel man bu ngeen ma tëjee dama ma tëj ci baam bu ngeen ma tëj baam ma tëj ci baam te ëllëg ma dajale Senghor parce que yàlla yàlla yóbbu dalili alizoisikia alajijibu kama jiganya alajizokewa kekepole yawa kejibu sam alaji urusam jikara blog ala saku jaw ibu sam gustay ca dafa police bi yëpp daal di ñëw ci la ñu jokkoo ci Senghor ne ko doomu góor gi moom la jàpp ci la woowee Cheikh naa lay moo nekkoon chef protocole bu Senghor balaa bu doon jàpp ci ñoom dafay dem ngeen ci kaso bi ko te bés bii moo taxoon ñu tëj kon kenn ëpp la ko jël su la mën a bàyyee mais bu ñu tëj Senghor dina leen waaw mën naa génn mën naa génn boo ko neexee li mu xat mu ko xat ñu génnee semaine bi ci tegu ma dem defaat bu mel noonu nga ci police lool ñu téye ko andi yow xam naa li nga wax ak yow ko man de dégg naa ko waaye dama ko gëmul tant que mawlidu nabi duñ ko fexe tant que tàmbal ci ñëw ci assemblée ne julli dañ koy fexe du ma bàyyi di wax ñu di yéen waa ci kaw sëriñ yëpp daal fekk alkaati ñu jogal ñu ko jàppaat ñu ko mu ne cheikhuna demoon nga ko bàyyi ne ko na ko yóbbu Baal wala Kaboor teel du bokk man xam naa Baal wala Kaboor man la mel léegi maa koy laaj xaw ma ko nii ñu tere ma ne bul dem ci instant bi bul dem gàmm bul dem ci gàmm yi bul lëbi ci mbedd yi bul lëbi ci jeere ma ne baax ma tàmbali ci école yi kër ma dem école Samba Dia ci Boustan ma def ay di def conférence ma ko ci dimanche bi dugalal ko ci oto jàllal ma am ko daal ma bàyyi leen xam ngeen politique bu nekk yéen ñi ma am ko def ko ci kër kenn ñu jël saa jaw alkaati la bu retraite gannaaw yàlla moo tax ñu mën a saa ci kër gi moom bu ñu dajale woon xaalis bi mu ne man séeréer laa jox la ko yegg tukulóor mën naa ko yegg moom moo yegg la ñu mën a saa ci kër gi yàlla yàlla sax yàlla na awle ci sew boo jógee fii douze jëm Israël ci muy dajal yoon bi jóge garab këram moo nekk noonu ci motil mu leen kon leer ma def ko foofu keroog ñu ne nag comme que alkaati la ko def kon bu ñu ko yóbbee police lu ko yàq nañu ko yóbbee gendarmerie ci la ñu yóbbee gendarmerie maa ngi jéggal damay leeral ak woon ne dëggab yàlla du tey la tàmbali ci man waxuma ko pour ñu gërëm ma wala ñu teg ma wala ñu bàyyi xaqullahi taala bi nañ injustice jóge bi nit ñi am jàmm lii mooy li ma ñor buñ ma tere woon lépp te terewuñ ma jàkka ji doy na dégg nañ ko dafa ñu yóbbu ma gendarmerie man ma jël tiwul man aljuma du ma dem police ndax tam di la dimanche dañuy ma problème koy yàlla <laughs> ah dañ koy yàq waaye nag bu ñu la jël mooy nag dugal la da ngay dugg bu ñu la dugal bol bol fay dugal ñu yàq ci gendarmerie bi rek yooyu Alpha Samba Diallo voilà daje naa ko dugg ñu dugal ba ma duggee ma tekki sama moom mu tekk ci kaw taabu mu ne lii nag kon xam naa rek mu koy tekki ma tekk koo mu ne yëpp ñoom liñ la bëgg a def la boo leen ci njëkkee ñu bàyyi ma toog ci suuf mu ne looy ma ci suuf ma ne ko fii laa jëm mu ne ah ñu jóge toog ci man ci kaw laa bëgg booba du ma dem kaala ma ana looy def ma di ma arrêté def ko nga sumne looy def ma dama sumne comme ko laa def ma doon sumne ma ne ko dama sumne ko xaw ma lu mu doon de gis ngeen benn biir xànjab ci biir ne eh dafay ci lu mel ma tax nga xaw ma moom lu mu xànjabe waaye kii na moom bu ko génnee rek je hajja zaadima to mu ne yow jarul nga waar ci dëkk mu ne jarul ñu koy waar yow sa nga war a waar mu ne may waar man ko dee yoon ji mu ne bal ko ani war a aaya da nga war a jot yoon bi comme da ngaa nekk foo xam ne mënoo ko moo wutu la dëkk ci saa si ñu ceene benn waay andi ko xam naa turam waaye bëgguma ko tudd mi ngi dëkk kaa ci ci biir ba ñu ngi soppee ko lool ñu ko ceene andi ko ne ko ki nga doon wut sax kii la kooku la xam jamono bi nekk dañ maa bëgg a fàttal pour set mu ne ki nga doon ki nga doon wax kii la yaa kii yéen lañ jàpp ci affaire mën a xam jamono bi man xam naa ma xam jamono li muy tere su ma ko bàyyiwoon lu ma di jaay jox ko la may jox ndeke moom saa ko ah ilaha illallah muhammad rasulullah ci lañ ma bëgg ci ginnaaw bi benn benn benn jàpp lañ ma jàpp kon lii yëpp ñett li ma ci jublu woo ko ma ngir jiital nit woo ko ma ngir xubb nit woo ko ma ngir andi leneen li gën a tuuti ma di jóge lépp waay kon teg naa am li nga doon dund mooy bonne buy jëf ci jëf alalu mbooloo mu jël buy jëfal mbooloo mu jël alalu mbooloo bu paree ñu jël mbooloo mu delloo alalu mbooloo lii buñ ko doon def ñu am jàmm foo aayul Omar dina doon booloo xale yi boo aayoo sport aayoo sport dafay dindi tension ci yow dig nga waxtaan fukki dërëm juróom-ñaar nga am jox leen juróom-ñaar yi nga féeral seen xol balaa ngay am ñetti bi leen am lii mooy sport ah lii moo am jeu olympique ci àddina bi xam naa damay wax lu ñu wax sport jeu olympique am ngeen ah xam ngeen ko jeux olympique olympique ñaari olympique ñoo am ci àdduna bi benn olympique mooy capitale état Washington ci Amérique Amérique état bi ñu Washington capitale mooy Olympia olympique bi euh, Olympia bi mag mi ngi nekk Grèce waaw mi ngi nekk Grèce dafa doon dëkk bu ñuy jaamu naka di julli demee Makka ak Medina ak Baytul Maqdis grec yi fa lañ doon dem di jàll di jàll ñu gis dañuy am fitna dañuy xeexoo dañuy fajaxoo dañuy saagante dañuy xasante ñu ne kon nañu mun ci ab bi benn semaine di dajaloo di foo di rek yi xeer yëpp ñu mën ci ñu mën a kawante jàllo yi bàyyi jàllo yi ndaw yi njaay yi jóor yi fay yi juuf yi bu boobaa xeex ak fitna dañ ci bawoo lii moo am yow ci olympique kañ lañ ko def ci année sept cent soixante seize yëpp jur yoon yàlla ci sànni bu ngeen faral di déglu naa ci loolu année sept cent soixante seize balaa jur yoon yàlla ci sànni juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ci lañ tàmbali show wala ba Isa juddu vingt-quatrième siècle ñu bàyyi ñu gisaat àdduna bi di am ay xeex ay musiba ay balaa xeex yi askan waa koy diigi du ñu naw lewoon ne ñu tàmbali wax kañ lañ ko tàmbali show elen kañ lañ ko tàmbali ah ana ñu nekkoon ci université bi ana métier daal ana sportif waaw ah, sportif ah, show elen kañ ko tàmbali ah

émission olympique bi ngi tàmbali mille huit cent quatre-vingt-deux mooy ba sëñ Tuubaa dina ci géej gi ba ca déwén ba ci la tàmbali ndax ñeenti at yi nekk ñu def ci benn lii aayul football aayul basket aayul volleyball aayul handball aayul lépp lu yàq islam islam terew waaye nag jël alalu réew yëpp def ko ci loolu lii baaxul seetal boo xam nga Dakar Arena da ngay foog mooy palais présidentiel quinze mille palaas ba léegi am na fa am na ci àll ba léegi am na dëkk yoo xam ne bu nawetee doo ko mën a dugg ngi amul pont am na dëkk yoo xam ne bu la oto nawetee juste ba pas horaire te ñoom seen doom yi amul football club amul lamb amul bët seen doom yaa ngi ci dem dem ci jàmm nara tabaxaat beneen cinquante mille palaas lu tax duñ ko def ci ay château ñett fan am na saaj amul dëkk bi amul seetal li bi daal di jàkka ji yëpp fees na ci ay jullit arena bi mu doon nekk château d'eau a arena bi mu doon nekk château d'eau ay jolof ñuy béy ci àll bi nawet ñoo coroon lool milliard bi ñu naka tabaxee cinquante mille dollars ñi ko tabax di ay turc ci àddina bi yëpp téeméeri réew ak juróom-ñeent fukki réew ak juróom turc ci ngànnaay mooy tëj seen islam àddina bi yëpp cent quatre-vingt-quinze états Turc mooy septième bi la mondial bu dee économique la mooy mooy di septième ah ah waaw Cheikh Cheikh Yacoub ne ñoo ngi ci neuvième te ñi ay jullit lañu seen président bi dafay jàng alxuraan dafay nodd dafay jiite ci jullit jàkka yi waxtu boo dem dafay foog ne aljuma la ngir feer te ñoom seen islam yàqul leen dara escale boobu mën na tabax téeméeri château bi kii Alhaji Lamine Fala Diallo damay aji maanaam yàlla yàlla na ko aji yàlla yàlla teg ay at yu bëri ba bu baax la yàlla dinaa wax Alhaji Lamine waaye bu baax ci la aji sonn sallallahu alayhi wa sallam bu ma ne Alhaji Lamine sama laa mu bopp dama am lu ma fi moo dama wax ñaari at yëpp Alhaji Lamine kamu seet yoon laa dugg moo wax dama yàlla kon yéen ñi mën alaaji ko alaaji waay yéen ñëpp kontaan kon limaani noonu la limaani noonu la xaalis bi ñuy faajoo def ko achafado jël ay ndox seetal am na université bu ñu tuddee Baye ndax tabax nañ ko ñëpp ak tabaxuñ ko Dakar arena tabax nañ ko ba mu jeex Jibril ñett am bàyyi ñett moom kàllu wëli bu mu doon xutbu zaman nga tuddee ko dara ba léegi dafa ko dara lii la te dafa am ñu des fois même buuma sama maam moo doon sëriñam maa ngi jégal li ma aada waaye damay leeral Cheikh Fanta maa di ay dara moo moo doon sëriñam moom la sëñ Fall tuddee doomu sëñ Cheikh Mbacke jumaa Tuubaa bi jàmbaar la ci def 1945 ku am na groupement def ko ñëw ne damaa bëgg a def états-unis d'Afrique mu ne ko loolu mu tënk munoo ko doo ko fekk bu la neexee nga tuddee ko Ghana bu njëkk ko waaye yow munoo ko doo ko mu ne ko ma bëgg naa sama réew njëkk a indépendance mu tuddee ko Ghana mu ne nangu naa ko mu ne dinaa def benn vidéo tuddee ko Black Star ngir jur nit ku ñu am xel ñu benn mu ne ko nangu naa ko mu ne ko yaay njëkk a am indépendance ci Afrique de l'Ouest mu ne keroog dama fekk man dee naa waaye sa drapeau na mu ko am ci képp sama bàmmeel boo duggee ci nguur ngay dee waaye boo duggul ñu ko détaal mille neuf cent quarante cinq la wax loolu benn mille neuf cent cinquante sept ci la Ghana amee indépendance fekk chef fondement RDC ba cinquante six fekk amagul oto dafa traversé Ghana traversé Côte d'Ivoire ñëw Guinée dem Kanka dafa teg daa boobu ci kaw bàmmeelu Cheikh Fanta moo leen ko yuuxu daal nga gën a ñu ne alfanaaw ku dul julli tam dana ko ruuxu mooy alfanaaw alfanaaw bi asmaai alfanaaw bi sifaati alfanaaw bi afal ah mooy maamu ci toog bé bépp ku faatoo ku amee ku maa ne gisatu ku ko doy bu dul bàyyi wallahi nga bàyyi moo wër laa xam ne laa kii ko nangu kànga wala bu affaire bi mën naa ko ndur moo wër ko chef Fatima Diagne moom ku am ko maman dafay seet di bàyyi waaye dafa bëgg a jël ci sutura bu ko kenn gis ba mu dem ba jël si bëggul kenn xam ne seet na bàyyi fekk li jullit moom amu ne bàyyi bëgg naa la seet waaye jot bi ni mu leeree ak renseignement généraux ku ma dugg waaye nag da ngaa bëgg bu ñu la déglu ma ko wax waaye nag def naa ko am nañu ponkal kii mooy Cheikh al Islam mu ne def naa ko bàyyi def na def naa ko bàyyi da doon xaar bu suba bàyyi bàyyi amuloon puus mu tàpp da ngay jox rek mu dem boo yéexee sa bàyyi dee baal ko ومن يحبني ومن يلالي في جنة كل ظلال وحداني إذ أنني خالق من تجاني موهبة يا من جد bàyyi ne def naa ko waaye bu dee trois vingt pour cent dañoo taal waxtaan la courant bi ko ba coupé te mos ko coupé ba mu ñëw ba gis bàyyi ba dellu ba mu gaar wax di wàcce courant bi tàngal comme que lu mag tool noonu ñu dëkk dégg université ñetti at gis ñu fan jëre bu jóg tabax Dakar arena mu far bu ko tabaxaat cinquante mille francs lii lan xale yi di faral di ko am man bañu ñu defal xale yi mais jàng bi nañ ko jiital nañu fay enseignants yi médecins militaires yi gendarmerie policiers yi hôpital nañ def ci hôpitaux yi renseignements généraux yi ca paccaako bi di tëjante di ŋàññante nañ ko bàyyi li du ngor du l'islam du diine góor dafay bañ caay caay dafay bañ caay xayrul xadim ci bari ko am daal ci mille huit cent quatre-vingt-quinze waa Ndare gaa yi dajaloo def ay signature ñoo ci gouverneur général te dañoo bëgg ki nga bàyyi donc mel ni kenn dafa bàyyi fay sànq mu ne signé ngeen ñu signé mu ne bu signé naa ko baax dama baax ñu dem ci sëñ Tuba ne ko magul depuis weer signé nañu borom daal ma koy waxee noonu ne borom daal ne boo signé baax ko mu baax ñu signé ci bonam seetlu seetlu xale def ngeen la mbokk li bu nekk ci xam-xam war nga jóg dimbal def ngeen li leen war waaye ma ki tooñ mooy balu wala ki ñu tooñ ñu ne ah, ki tooñ kay dem lool lool mu ne tubaab jël gaal ca tugal bàyyi réewu bàyyam ba sama réew di ko noom njëriñ yëpp mu koy yóbbuwaat fekk ma ci diinay Seydina Muhammad ne naa ko bàyyi jël diinay Seydina Isa te Isa asalaamaaleykum la ci Seydina Muhammad damay waaye di bopp ne bu leen def nag ma yóbbu asiru ma al abraari fiina asiru wa safal ila wa safal ila yeggal leen yàlla na yàlla fay leen suñu kilifa yi kenn ñi rek laa bëgg yàlla yàlla fay yàlla ñi nekk ci kanam yàlla yàlla may leen yërmande yàlla yàlla baaxee leen seen xol teew teew yàlla ci yàlla maa ngi sant yàlla am lu xew fan léegi ma andi alal bu takkoon la fekk bi cher waaye fekk mu demoon États-Unis benn maa ngi koy tàggat ci tubaab bi ci loxoom yàlla war la dégg yàlla yoon bi nga jël gërëm na incha allah doo doom doo yàqu yàlla yàlla fay ñu nga tuubal yàlla yàlla nam seen tuub yàlla dogal andylamy ten alal duli, alal duli. Mało się niewiele mam, ale może się spełniło, aby się nawet. Chciałem go w ogóle, no dziel było, ma bajko, ja może to poważnie to. Może figa jàpp yegg si boo ko bàyyiwul dafa la demee bàyyi ko ñu defal yàlla te bu ñu woon déedéet dama koy topp dama koy topp ndax leen wóolu ko la bëgg ko la moom laa ñu gis ci doom waaye léegi ba ma dee woon te ki may bañ dafay yëngu ko bañ bañ ma alal déedéet waaye man ñàkkuma am na ku génn këram jël gisul ay doomam yu yeewu parce que nit yi bu mu leen di jot na mun da ñëw dafa jënd benn mbuuba rek daal di ko yëy te mi ngi ko yëy waaye deretam lay yëy ngir doomam bi ak soxna bi amuñu dara guddi mu toog ci bopp koñ bi ba xale yi nelaw mu soog a jox parce que andiwul lañu jox kooku sëriñ bi ñuy jox mu def ko ci magasin bi sëriñ bi ñàkk sëriñ bi naan bàyyi leen gérol bi leen wax nguur gi bàyyi leen gaay lii lan la bàyyi leen gérol bi enseignant yi docteur yi bàyyi leen gérol bi journaliste yi bàyyi leen gérol bi corps paramilitaire yi bu leen yëngal kon waxal ñu yële seen àq ñu jox leen ñële bi muut ñii muutul sëriñ ñi nañ bàyyi muut muut duñ ko bàyyi yàlla yàlla fay yàlla yàlla fay def yaakaar suñu sumb yàlla sotti ñu jéem yàlla am maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di ñaanal yàlla muxtaar bi ñu suñu bi muxtaar bu ñu jullee ngeen jàng benn kaar bu kenn dem bu lu ngeen xéeru waaye li ñaari nag tëdd la te ndog la te ñaari nag yi ndog la waaw euh, waaw euh, bu leen dem ba léegi yéen a moom seen alal lu leen leew la maa ngi nuyu waa benn asura dama gis bu demee ba trente et un décembre ci guddi ñu def bébé Zerlani ka koy joxe ministre bi jullit la kam koy jox mu wëcc jullit la alal si alalu jullit la lu tax duñ def béykat mawlidu nabi sallallahu alayhi wa sallam luñ def duñ def béykat tamxarit colonisa colonisation mooy esclavage moderne ci lañ nekk ba léegi loolu bésu chrétien yi la nañu maslaa ak ñoom waaye bu ñu maasale moo taxoon li ma am ma dajale ko jébbal ko Cheikh Ibrahim mu ànd ak ñu muy àndal def ay yaram la seet kan moo njëkk a wasin ci diwaanu si muy diw sàngam ci clinique sàngam ñu ko gënal lay yal na wala déneen yàlla tey ji du kenn ko sant di catholique gàmmu du ngeen kenn ko sant di catholique ñu nag ñoo leen di fekkee ci musique ci concert yi sàngara bi Albert naan ko kan moo koy naan ñi tudd Mohammed ñi tudd Abdallah ñi tudd Moussa ñan ñoo koy naan ñu tudd ay Fatima ñu tudd ay Zeynab doo ci gis Joséphine doo ci gis Élisabeth fa ay na tazhabuun fu ñu jëm nañ dellu ci borom subhaanahu wa taala kon bébé asra bi déew bu ma dundee ak bu ma dee yëpp ak bu nekk lu mu tuuti maa ngi leen di ñaan na ak ñoom ngeen dëggal ay million ku juddu ci bés ngeen jox ko ngeen feeñal islam xam ne lii mooy suñu bopp bële mooy suñu chrétien yi suñu dëkk yàlla yàlla koy yàlla yàlla dellu suñu yaakaar bi Muhammad Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama wàll nag bu kenn coow déedéet bu ñu saagawoon bu ñu xasoon bu ñu ŋaññoon lépp mën naa ko dugg comme tëdd naa kàttan ñu diina islam bi bu ñu ma dugalal baax na waaye naa àndal gërëmaa bi Seydina Muhammad leen xiiroo bu leen naayoo ñu tàmbali tey ñu tàmbali suba ñu tàmbali ci ba déwén lépp xale yi fees na tuuti danañ jàng technique technologie bu leen wax lu dul yàlla dina la dugg boo ñëwee ci dëkk na nga fele garab yu ndaw yi danañu génn waaye garab yu mag yi boo leen fele dañuy dee xale yi ñëpp jàng ay maîtrisant ay licencié ay doctorat ay agrégation bu ngeen demee ba yéen a yore mbir mi kenn de tële du tële du yàlla man yaakaar ne ma même bu ma dee réew mi si siraatu mustaqim li nga di dégg ñu naan sëriñ mi mi ngi coow ci mbiru suuf mi ngi coow déedéet Sénégal bu ñu amoon Sénégal lan la bu ñuy mel ni bopp ni dafa am bakkan gis ngeen carte carte Sénégal dafa mel ni bopp ni dafa am bakkan bu gudd mooy Dakar moo tax Afrique yëngu-yëngu suuf bëri Sénégal moo tax Afrique du yëngu lu ko mooy Afrique bés bu nekk mën na yëngu ay ñetti yoon te suñu néegi bu suuf di yëngu koy def gisoo Japon dafa yëngu Indonésie dafa yëngu Philippines dafa yëngu ñuy dee waaye gisoo Afrique bu yëngoo balaa muy yëngaan ay at dana gaaw la géej gi muy océan Atlantique dafay jaar ca Grande-Bretagne di walangaan di ñëw jaar Espagne jaar Portugal ñëw jaar ci diggante Maroc ak les îles du Canaries mooy mu jaar Mauritanie bu ñëwee bay bu nga dóor sunu Afrique bakkanu Dakar moo ko dóor ko li caaxaan bu géej bi suuf jóge pôle sud jaar Afrique du jaar Namibie jaar Angola jaar Congo Kinshasa Congo Brazzaville Cabinda ñoo jaar Gabon ñoo jaar ci Guinée équatoriale digganteem ak Sao Tomé ak Principe dugg ci golfe Guinée jaar Cameroun Nigéria Benin Togo Ghana Côte d'Ivoire Libéria Sierra Leone Guinée Guinée Bissau romb Casamance bu buggee dóoraat après bakkanu Dakar moo ko dóoraat modèle Dakar caaxaan bu génn bi jógee côté Amérique ci Alaska jaar ci Canada ñëw jaar États-Unis d'Amérique ci suuf Argentine jaar Brésil jaar ci golfe Mexique ñëw fi ñuy tuddee barmoon nga xam ne lu ko tiim daal lu fa jaar daal mooy barmoon iriyandu barmoon mooy musawas barmooda bu ko kooku yàlla xee dafay daw di dóor si abri bopp Dakar bi moo koy xottal mu delloo kon est ce que Sénégal fooy état bi suuf si ñu koy paajoo te ñun ñuy dugg ci gaal di fa dem ñu ñuy delloo ñu dee ci liggéey ñoom la ñu ñëw jël suñu suuf te ñun duñ fa am kantin yi du injustice coow li coow li mooy pour ngeen yeewu li ndongo waaye lii ñoom man dama ko fekk déedéet suufi Sénégal yëpp pétrole suufi Sénégal yëpp gaz la suufi Sénégal yëpp jamono la or la cuivre la li ñuy defaree ciment bi nu mu tuddati ah Sénégal loolu la fees tey tonnu ciment war na doon ñeenti junni li ñuy defaree ciment yëpp Sénégal la jóg waaye tax na leen di ñu jëpp o ci néegu ñax la juddoo ah kon maa ngi leen di bu leen coowul ma li ma wax dama ci xam lu wóor at weer bii at yoon yàlla ismaal am na ñu naan bidaa la du benn bidaa dafa am lu ñu tuddee astronomie ak astrologie astrologie ñoom ñooy defar horoscope bi kenn bu ñu wax juróom-ñett bi yëpp dëgg la ñaar fukki nag nit la ñu dañuy astronomie ak astrologie du benn daf la ne ak cosmographie benn astrologie ñoom ñooy defar horoscope yi ci journal yi téeméer bu ñu wax juróom-ñett yi yëpp dëgg la ñaar fukki rek mooy doon ñu kon lem ab bi ab bi ab yàlla ci xaaral góor yëpp dañu sarale juróom-ñett bu ko defee daa ngi jàmm ci àll bi génn ci jàmm sarax dafay dàq musiba ak fitna ak bala yàlla yàlla sàmm leen yàlla yàlla aar leen yàlla yàlla yaakaar téere bi ma bind nga tàmbali ko daal naa leen sa nit ñàkk joxe ko wax yu rafet yi jiw wallahi maa ngi nii waa ñu seen réew te imaam ca doomam dafay def tasiir dañoo jàmbaar dañoo jàmbaarloo dañoo jàmbaarloo fit loolu na wallahi lii war na yàlla def lañ ay téere ay fukk ay téere moom nga ci benn téere te lii ñaar la te des na ñaar muy ñeent kon maa ngi nuyu mboolem njabooti baay alaaji Abdoulaye Niass maam alaaji Abdoulaye al xalifa di baay taliba Muhammad waaye noonu laay nuyoo waa Medina Baay ku toll ni xalifa bi Cheikh Ahmed Tidiane Chérif di turandoom di koo xam ne ca Nigéria presque mën nga ne juróom-ñetti million yi moom la ñuy jël bu ne jóg leen ñu bu ne toog ñu toog kooku mën a jaar yëpp ca téere bi wallaay gàcce nga moom yàlla yàlla fay ca Cheikh maa ngi Cheikh Malick Mouhamed Niass Niass ca ca doomi Cheikh Ibrahima Fall bi maam Alaaji Abdoulaye Fall ah ca euh, suñu maam Alaaji ba Cheikh Ahmed Tidiane Cissé kenn ku nekk wax na ci lam doon te buñ ma defaral yoon ñetteelu xaaj bi ma ko bind te maa ngi ci ñetteelu xaaj bi ma ko bind man maa ko ñoom yëpp génnandoo ñaari génn ma déglu lu ci leerul ma leeral ko ci ñetteel waaye amul lu rek ko apprécier waaye yéen waa Baladu Amin nañu ko doxal ci français waaye nañu ko doxal ci anglais nañu ko def ci espagnol nañu ko def ci portugais nañu ko def ci chinois am na ku nekk docteur la ci chinois xale ah waaw maa ngi leen ñaanal yàlla yéen ñaanal ma yàlla balaa yàlla di ma jël waaye téere bi li ci des nag dama ñaanal mu génn waaye beneen téere bi yéen incha allah man de yaakaar sama mën a mën a am na xam-xam boo yor na boobu yëpp ñu ci lii ci français lañ ko defee ci anglais yëpp jéem naa ko doxal ci la koy defal ci arab yàlla yàlla baal jàmm na ngeen xam ne ci zaayam baaxee ngeen ko sama bopp ku ko yëg ak ku ma yëgul yëpp xam ne dama leen bëgg juróom benn kër di Tijaan du Xaadir du la ahli laay du du Naqsabandi du Xaatimi du Turaabi tariqa yëpp ci yàlla la jëm ñoom ñëpp ahlu tasawuf la sama mbokk yi baabu rahmaani masaati leen coon waaye jamaatu kala masaati leen coon waa Thiénaba masaati leen coon Medina Gunaas ahlu fayda lépp waaw li ci jëloon di la ñaanal yàlla jàmmam yàlla bu fekk seen biir buy juuma buy nelaw buy bàttel ñu ne ko di joxe ñu ne ko di dimbale bu lu bés bésoo moo doon zorlar. Rabbi hayvanlarda vermesin. Yalla mu'min cihazı. Rabbinin ajanıma cepleri. Ajanıma cepleri. Sen veydi. Adama veydi. Ay kalla yoğun. Dama cepleri bulmak. Ve kernu. Siraceddin Muhammed. As-Sa'id. bañ nekkee Dakar ñu ngi doon dajale ci cinéma El Mansour ndeysaan bu dee yow sama papa sama papa yow ma ko noo sant ah ma ne ko xam nga sant booy jàngal alxuraan foog nga ne baax ah ma ne ko jàngal alxuraan bi dafa bismillah sama papa def na sax sama sant yi boo boo kontaane bay sant yàlla foog nga ne jàlla jàlla la ko de kon ngeen la jàll su ma dee ñu la asal kenn ku nekk kóol ma woon mag ñi bañante wu kon bu leen def kenn kenn man soo baax wax dëgg ñu yëpp a dawal man sama baay moom kon bañante nekk foofu kon dëgg googu moom lañ ko war a jaar samay mbokk la bu leen tuuti kenn ku naan sàngara bay kaayam kaayam ci mbedd yi naka ko dimbale est ce que bu ko naanaloon bi nga koy naan sànq maa ngi nekk ci xale dama am benn bàjjen bu nekkoon gàjjal su tuddee bàjjen yàlla ko di seet seet la dafa doon wëy sama bàyyi ne wax jigéen jàng na muy ñu xool ñu ko àddina maa ngi demaat ci sama cosaan de am na ko baax mu ñaaxal ko mu dem le sëñ bi baaxoo mu xool damay soppi ba mu ñëwee dama ko ne ak ci ndax nit ñi loolu la ñu yoon dañu naan sëñ bi dafay dàq dàq moom déedéet dàq moom dàq moom lan nga doon bu ma ko doon te li ma doon mënuñ ko doon kon lu ma xalaatee la mu génn ba wala ji ji la doon ma dàq ma ko keroog ba muy ñëw ñu ngi amee sëñ waykat moom moo woy ñett avril lu ko tudd laa ko tudd ak yéen a ngi ne wa yéen a ko tudd ba ma tudd ngeen ne la daga mbay mu am na kooku ñoom ñooñu ba ñu duggee ma daal di jóg ah sama bàjjen ñoom mu ngi mu ngi dafay toog ma ne ko bàjjen toogal ci kaw mu toog ci kaw munagama kenan fajiri inani mawuyin kalu amma kon moy jaga waji nak kon xam no Thank you. njëkk yaay ji moo daal di abdal wala ba ma demee ci moom ma ne Ndiaga Mbaye da ngay wéy ñu ko ma ne ko bàyyi aajo bi nan laay wéy ñu ko ma ne lu ñu kii wax nga benn bu baax wóoyi ko bu ëllëgee dafay ñu sa def ko mooy الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله dañu muy baaxal di may ñenn loolu bu leen suñu yëpp am na mu nekkoon sën wala ba dee mu nekk jàkka am na mu nekkoon bëri wala ba dee mu nekk juma bu leen loolu def yàlla na ngeen aqiqatul Muhammad yi ci jaam yi man nag may naa leen ko weer boobu lu ñuy wax ci noonu ngeen ko bu dee lu baax la seen baax la ma yàkkal bu dee safaan la moom laa may saa su ñu waxee ci moom lu baax seen baax la ma doon waaye bu ma def safaan ci man noonu laa mel yàlla ko gisal ay nu li daa an kulli ay gis kat bu la nit xasee bëgg loo ko gisal ko benn ma bëgg moo ma gis ne samay safaan waaye safaan la jégal naa ñu moom sàmm jégal ci ñun ay déwén a ay déwén a ren mooy mille quatre cent quarante mooy nombre un la ak quatre muy cinq quatre la ak quatre la ak cinq ñu ko wër jóge pôle nord ba pôle sud trois cent soixante-dix lignes trois cent soixante-trois axes mooy numéro en bopp mooy numéro régional mooy xututul nodo buum yi wër suuf si muy xututul ard mooy parallèle yi cent quatre-vingts cent quatre-vingts la ak ak huit ba tey muy ñëw kon ren nag mille quatre cent quarante un la ak quatre quatre la ak quatre muy ñëw ren loolu وارزقنا انكم تقوى ku nekk ne la ilaha illallah yaa xëy trois cent vingt quatre bële mooy neuf ndax trois la ak deux ak quatre neuf almoor mooy doon dund ñoom ñëpp soixante trois ans boo boole seen dund ñoom ñëpp mooy deux cent cinquante deux bële mooy neuf incha allah da ngeen di One time here. One seven. One Abdullah bin Bizim Kudüs'e Bizim Koku'nun Bizim Kudüs'ünde Bizim Kudüs'ün cevap dayalı bir şey yapalım. Şimdi böyle yapalım. Gönderelim. Yaratışın kolundan kalıyor. Kumada olsun kolunun iyi. Bu yolda bakın işte taraftan. Şükür bir cümle gibi bakalım. yéen ñëpp ngeen am jàmm am coono wallahi wallahi tabaar ma ko def ngeen nelaw ma bañ ñàkk nelaw ma ko def ngeen lekk rek ma ma def ma problème la ñëpp di ma jébaale ci rajo yi ci internet yi facebook yi ci yi di ma xam di ma saar ma ma def ak kenn ñëpp la Abdoulaye wala Abdoulaye mbir mi dina la yàlla fënd

dama bëgg bu ñu ñaagee benn ñaag ca na ngeen jox yéen ñoom ngeen ñaag ah président bu nekk ministre bu nekk na defal dëkk bi laa bëgg dëkk bu defaloon ji lool defal jiwaar Abdou Diouf defal Louga Abdoulaye Wade defal Kébémer kii fi nekk defal Fatick keneen defal dëkk bu yàgg Sénégal lay daal lii laa bëgg ñu bàyyi li ñuy xooloo waaye kon ñoom gouvernement bi samay gerteem lañ samay doom samay rak samay doom yu bàjjee samay doom yu jël kon ñoom kenn si li ma bëgg rek mooy doyen ci leen nañu def li ah ndax maa ngi yaakaar suñuy tëdd ci tam daa jàppee ñu bés bu rag doomu aadama noo kenn bu mu gisoo fàkki nokk boo ko taañee lënd nga def boo saañee sa ñaari nopp nga doon jéggalu yaa ngay dund sa bët bu ñu ko yeewal nga doon gis ngay dund sa gémmiñ bu ñu ko xottee ngay dund awa bu kanam baax la boo ko xottee du jee ngay dund awa bu gannaaw baax la boo ko xottee du jee ngay dund waaye bakkan yëpp waxoon ne bakkan bàyyi kan kan mooy baax looy def damay def kan aw baax sa kan bi xóor na sa baax bi xóor na bakkan bàyyi kan kan bii bés boo ko fàttee benn kan moo lañ ne bakkan wallahi kon bakkan booy sukuraat day mel ni ciment lañ jël dugal sa bopp sa boppu bakkan lii métti bi ñu dem ñu war la si nga jaay bi yëpp bi nga nekkoon ci lamb bi si nga ay kay di jaay sa askan maire nga ngay luubal préfet nga ngay luubal gouverneur ngay luubal lépp ñu ko woon yaa ngi jaaraan ci laal soo jóg ñu pikiir la perfusion école dafa laay tey nga génn ci àdduna bi sa côté saabu di saabu nga dee na ñagat ñu la ci mbokk bi yeew nga lul loolu ngay nga wow fekk yaa ngi neex daal di tooyal ndox yàlla taxaw ba ne bisimilah wa ala millati rasulillah nga soog a gëm lu ko mooy sa bët moom kelay sang boo gisee kii te sëriñ bi fii lay jaar taal bi fii lay jaar président de la république fi lay jaar ministre fi lay jaar yeew la fexe la ci buntu jàkk allahumma inna wa afrika wa ma afrika man bisimilah ala suñuy maam ala yoon yàlla Muhammad ala abubakar siddiq omar faruq usman bun affan ali bun abi talib na ngeen bàyyi caaxaan caaxaan bi la ñu rek al Huseyn ba mu demee ba xam ne nañ ko ko rey ñii jël jaan ay gobar jëm ci moom ñii ne ko nañu daw dafa toog ci suuf daal di ko laaj ñaar bàkk leen ah jiin leen ma te man maay Ousseynou Diop di rakk imam Al Hasan ñu ñooy sang waxambaane la man sama baay mooy Aliou borom jàmm man mooy Aliou man la sama baay doon Aliou keroog ki def jàmbaar ca Badar ba ñu def Badar Aliou man la sama baay doon nuyoo Jibril keroog sama baay bu xàccee ñu daam nekkul sama baay tey naa Jibril saxaaba yëpp radiyallahu anhu ba mu def sama baay moom donc moo dégg karam ma lawa teew mos na sujud doon sëla ah man la sama maam doon gaa moom biñ ko abdal ku ñëwoon boo doon yow si suuf si naaj la sa baabu ndey jaw fekk sa baabu jàmmoon dam def sama maam man maay fekk quoi ma biñ ko abdal man la sama maam bu ko Abu Taalib yoo yow si si juróom-ñetti atam ba juróom fukki atam ak ñaar Vacile nu vor mai veni la șefii. man la Jibril jël moom ca aljana xaaj ko ci digg bii sama maam Xadija bii sama maam yi ñu lekk ko dër boobu sama sama yaay ci la ko yàlla bindee ah man maay kan alam na Fatima in kunta bi jaddihi anbiyaa Allahi اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اني اسالك برحمتك الحمد لا اله الا انت ربنا ربنا وجوز من ظلام يا يا اللهم يسر ولا تسر اللهم سخر ولا تسخر اللهم زين ولا تشيد وقت لنا جنابه الخيرات وبلغ الأرزاق وطن قريبا وطن مدينا وطن شريعا وطن شاملا وطن مطلقا فقط ولك العزة والشرف والمجد والبهجة والبهبوها والبهاء وطول الأمر وسعر البلد وطول الأمر وسعر البلد وطول الأمر وسعر البلد والفرح والسرور ونعم المنال والمنال والمقصود والمقاتل وقلائل الحبائب من الدوليات والكماليات اللهم نور على الموتى اللهم تقر على الاحياء كفروا اللهم سلمنا وقهر واغفر لنا الصلاه وانظر الينا بحيث رحمه والهدى بالمال الكرام ربنا لكم ايضا جعلنا قبل اعمالنا تسليم واجبنا علمنا وقت جرائمنا وقت هوائجنا يا رب الكرم اللهم صل وسلم سليما صلاة علينا على المسيح أن يحمد الغالية ومن أباء إلهية أمد المؤمن السمعاني لسان القلة شاد المحبوب القاضي الخاتم مولانا محمد أبي القاسم وعلى آله وصحبه حق قدر من كلامه والله يعصمك من النار والله يعصمك من النار والله يعصمك من النار دعوة يا سبحانك وبركاته يا سلام يا سلام يا سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين